a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati takwiir ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim kon suñu boroom mu ngi wax ci suuratu takwiir muy saar bii di suuratu siiwe ci suuratu ida shamsu kuwirat saar bii nag Makka la wàcc comme yi nga xam ne mooy saar yi ko jiitu te ñu gis leen suñu borom ne bismillahi rrahmaani rrahim bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy allah di borom bi arrahmaani fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu ci moom lay tàmbalee mu ne ida shamsu kuwirat Ah, bis ba nga xamante ne nii nag ci la jant bi nag di daldi faye mooy leeru jant bi daldi dem wa nu nujumun kadarat ak keroog bi nga xamante ne nii ci la biddiw yi di wadde di rote wa ji jibaalu suyirat te li nga xamante ne nii nag mooy montagne yi suyirat ñu leen di dawloo boo leen gisee rek foog ne dañuy daw comme ni ñu ko gise woon ci suuratu amma muy daw ndekete ay njunuux lañu de dara newul ci biir wa idal ishaaru keroog tamit bés bi nga xamante ne nii mooy géléem yu fees dell yi te rafet te ëmb mottilat ngeen koy bërgël mooy alal yi alal yi ngeen ginoonu bëgg moom ngeen di romb du ngeen leen faale yoo xamante ne jaroon na nit rey moroomam rey mbokkam ngir jot ci bés booba nag bés bu bés boobu yii nii xewee di nga gis géléem yu fees dell la ki jur bel fees dell la ki soow waaye ëmb ba diis nga xam ne ñoo yi gën a baax ci géléem yi ñu daal di leen bërgël kenn du leen soxla waaye dal wuxu xushirat te keroogee bu yi nga xamante ne ñooy jaay àll yi xushirat suñu borom daal di leen dekkil ngir ku tooñoon sa morom ku mbëkkoon sa moroom mu fay buñ paree ñu def leen suuf comme ni ñu ko gisee woon tamit waaye wa idal bihaaru sujjirat mu ne haa keroogit bés ba nga xamante ne nii ca lañuy e, géej yi nekk loo xam ne dañ leen di taal lakk leen lépp nga xam ne ay safara lay doon gis nga géej gi ni nga xam ne noonu la wëre suuf si bu lépp nekkee safara bi nga xam ne loolu bés boobu ah doy na waar wa idan nufuusu zuwijat waaye tamit bés boobu bés bi nga xamante ne bés ba nga xamante ne nii ca la ñuy jël ruux yi delloo waat ko ci nga xam ne mooy yaram ya ñu jóge woon wa idal mawudatu suyilat saa ya nga xamante ne nii tamit ña nga xam ne mooy liir yëg seeni waajur jëloon suul ndax jigéen lañu bëgguñ leen woon a am doom yu jigéen ca arab ya suul leen mu ne bés ba nga xam ne ca nañ leen di dekkal te ñoom bu ñu dekkee yaa dees nañ leen laaj nag ña leen waaye yéen liir yi ñu suuloon bi ay yi dam bin la ana ban bàkkaar ngeen defoon ba taxoon ñu daal di leen rey daal di leen suul waay wa idha suhufu nushirat waaye keroog bés ba nga xamante ne nii tamit mooy téerey jëf yi dañ koy tàllal nit ku ne yor sa téerey jëf ñu tàllal la ko du mu leer nañ wa idha as-samaa'u kushitat bés bi nga xamante ne nii asamaan si comme ni nga xaman dañ ko fiy jëlee comme ni nga xam ne nit ki bu rendee am xaram noonu la koy feese tàqale yàppuweeg der bi noonu la ñuy def asamaan si wa idha al-jahiimu su'irat keroog bés bi nga xamante ne nii safara nag dañ koy xamb mu gën mu gën a jëf wa idal jannatu uzlifat ñu daal di jegesil li nga xam ne mooy aljana ngir ñu ca war a dugg waaye safara sañ xam bu ngir ñu fa nar a dugg mu ne gis nga bu keroogee alimat nafsum ma ahdarat bu keroogee bakkan bu ne dina xam li nga xam ne moom nga teewal bés bés boobale ci lu baax walla lu safaanoo fala uqsimu bil xunnas lii lépp nag suñu boroom nag ne maa ngi waat wala jarul may waat walla dëgg-dëgg sax maa ngi waat bil si ci biddiw boo bële ñu ne ko ban biddiw am na nag ci boroom xam-xam yi ñu ne mooy baqarul wahshi mooy mooy gar gi du biddiw comme niñ ko jële ci mawlaana nu Mas'ud waaye fii mooy nagu àll wala li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy kéwil nga xamante ne nii bu gisee nit ki ko war a rëbb bu gisee ay nit rek day daw laqutoo waaye lii li ngi ëpp nag dañ ne wax mu ne kon fala uqsimu maa ngi waat bil xunnasi ca biddiw boobale mel ni ñu ne ko ban biddiw mu ne aljawaar yi alkunnas mooy bay daw tey laqatu mooy biddiw biy feeñ di nëbbatu di feeñ di nëbbatu wallay li te loolu da koy gis ci asamaan si léeg-léeg nga gis biddiw yu mel noonu feeñ nëbbatuwaat feeñ nëbbatuwaat am na ay biddiw lañu wallay li ida asas maa ngi wàtti la nga xamante ne mooy lëndëm gi nag bu demee day tekki bu demee waaye day tekki bu dugg see was subaxi maa ngi wàtti suba gi ida tanafasa bu yaatoo bu xare ba commencé yaatu mu leer innahu yow borom bi moo waay looy waat mu ne innahu dëgg-dëgg la qawlu rasulin karim alxuraan ji waxu sama ndaw la boo xam ne karimun gu tedd zi quwwatin boroomu kattan la inda dil arshi fa boroom arash makiin koo xamante ne nii nag mooy ku ay mbiram mooy dafa nekk ko xamante ne ni ko am dayo la fa borom ba boroom xam-xam ni nag am nañu ko tekkee Seydina Jibril waaye it am nañu ne yonent bi lay wax fii sallallahu alayhi wa sallama muta'in thumma mutba'in ku ñu topp la sàmm foo fële bu dee ñu wax Seydina Jibril la fële foo fële ca asamaan ya amiin te mooy ci ñu wóolu ci moom la borom bi wóolu ba koy jox li nga xam ne moom mooy yi muy yónni ci yonentaam yi waaye ku ne ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ca kaw rawatina ba mu fa demee di rañaani ah moom mu ku ñuy topp ko foofu la de sàmm foofu la amiin te moom la wóolu moo taxoon mu ne man maay amiinu sama lan man la buur yàlla man la waa asamaan wóolu lan moo tax yéen waa suuf du ngeen ma wóolu wa maa saahibukum yéen waa Makka nag na ngeen xam ne seen waa jii di sayyidina Muhammad mi nekkul bi majnuun du ab dof de ñoom dañ ne woon dof la mu ne suñu boroom ne déedéet wala qad dëgg-dëgg raahu gis na ci nga xam ne mooy sayyidina Jibril bil ufuqil mubiin mu daal di fees mooy mooy mooy mooy mooy fi jant bi génne ndax dafa dafa waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko laajoon ngir gis ko mu gis naa Jibril mu ngi yor 600 laaf yoo xam ne bu ci nekk dafa tëj horizon yi allahu akbar mu ne kon wa huwa te moom nag wala kon wa ma huwa ala al-ghayb bi mooy seen yonent bii nekkul koo xam ne dafa nay ci xam-xam bi ko suñu boroom defal muy xam-xamu lu leen ciy jariñ lu ne wan na leen ko wax na leen ko wa ma te alxuraan jii mu indi nekkul bi qawli shaytaani rajim du waxu shaytaane mi ñu jàmmi comme ni ko ñenn ci Quraysh yéefaru Quraysh doon ko ko tuumaale naan ko ki jàngal benn booy bu ne rek wala kii ginne koy jàngal quoi suñu boroom ne waxuñu lu am de fa ayna tadhabuun waa ñoom yéeféer yi lu leer lii di alxuraan ju leer ji nan lañ ko fi bàyyee jëm ci leneen ba ko fi dal di jeng wëlif ko in huwa dëgg-dëgg alquran nekkul illaa ndere zikrun ab fàttali la lil aalamiina ñeel mbindeef yépp liman shaa ku mu soob nag minkum ci yéen an yastaqim mu coowaaral wa ma waaye nag na ngeen xam ne tegu ci yoonu njub loolu du nit kay toog rek ne bëgg naa def ko déedéet day fekk bëggu bëggu nam namm borom bi jiitu woon ko moo tax mu ne wa ma tashaa'uuna du leen soob nag illaa